Yahya ibn Sharaf an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Bulughul Maram fi kitaabihi Riyadus Salihin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalus salaati wassalaam fil baabi saadisi wal xamsiin kon ñu daal ñëwaat fi ñu tolloon ci garab gi ñu nekk ci tool bi di wax ci ngëneelu xiif ak mettitaayu dund ak bam jeex fay lan mooy kan moo bind Bulughul Maram <laughs> ah Bulughul Maram ab téere la <laughs> min ahadithi fi ahadithil ahkam di wax ci hadith yi nga xam ne ñooy wax ci àtte yi bu al imaam al xaafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al Asqalaaniyu rahimahullah <laughs> après imaam an-Nawawi la ñëw moo jiitu al imaam al xaafiz ibn Hajar rahimahullahu taala moom mu ngi génn àddina huit cent cinquante deux ah, huit cent cinquante deux alors que al imaamu Nawawi rahimahullahu taala kañ lañ la waxoon six cent soixante seize waaw ci mois rajab comme mois bi ñu nekk nii weer wi ñu nekk ci la gana ci la moom al imaam al xaafid an-Nawawi fekk mu ngi amoon quarante cinq ans <laughs> quarante cinq ans waxoon nañ la gis nga ni mu ci wàllu at ni mu néewee waaye euh, bari na dund yu bare baree bari wallah nga jël leen plus leen un tiers li imaamu Nawawi def ci kaw suuf xaajuñu koo def ci wàllu xam-xam en tout cas waaye gis waaye xaajuñu koo def gisuñu sax poussière am ay centenaire laa la wax de ñoo xam ne ay jullit lañu <laughs> waaw te duñu ay como waaye un tiers lu imaamu An-Nawawi def ñoom ñëpp nga boole seen dund yooyu yëpp xaaju ñoo def lu mel noonu ci wàllu xam-xam te moom quarante cinq ans moom li ñuy génn àddina xam nga fii ñu bari ci ñun dépassé nañ loolu <laughs> waaw parce que atam geroguwaar mi ñuy mi ñuy natte suñu at yi moo tax ñu foog ne suñu at yi lii la mukk yonent bi alayhi salaam bu ñu ko natte woon ci atum geroguwaar du ñu ne soixante trois ans la génn àddina <laughs> Seydina Abu Bakar kenn du ne soixante la génn àddina boroom xam-xam yu mag yépp yi ñuy wax naan moom dund na cent ans yooyu bu doon ci atum grégoire euh, ku ne cent ans doo mat cent <laughs> parce que mois lunaire bu jullit ci la ñuy ah, ci loolu ci yoon loolu mooy atum taarixu jullit ñi mais ñun suñu càggante gu rëy waaw wal iyaadu billah xamuñu ci tout waaw boo daboon bu micro territoire trottoir xaw ma micro trottoir bés boo ko defoon <laughs> laaj jaayi sawaay wax leen ma weeru julli di wallahi <laughs> fukk yoo jël fukk yoo jël bu la ci ñetti tontoo li mu war li mu lu jaar yoon mooy bari na <laughs> waaw waaw wal iyaadu billah wal iyaadu billah kon waa an kon lii Riyad la ñun ci Riyad Riyadu Salihin toolu nit ñu sell ah, gisoon tàmba gisoon nañ xadis ñu ngi woon ci xadis sayna Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu taala anhu ci jotaay bii ñu génn lañ ko tàmbali woon mooy xadis numéro cinq cent vingt juróomi téeméer ak ñaar fukk bim wa an Jaabirin radiyallahu anhu annahu qaala inna kunna yawmal mu ne ñun dañoo nekkoon yawmal xandaq yi keroog bésub xandaq naxfiru di di di di fii lañ ñemoon yawmal xandaq yi foofu lañ ñemoon bésub xandaq lenn rek lañ ci fàtte woon a wax waa yawmal xandaq kañ la am xare boobu loolu dañ naan la boroom xam-xam yi dañ cee wute ku mel ne al imaamu Muusa ibn Uqba bekk min a'laami bokk ci doji ci ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yu ma yi sira siyar wal al maghazi te mu ngi ci mu ngi ci sahih yi min rijal sahih Musa ibn Uqba al imam Malik ibn Anas la doon wax ne eh, eh, ku bëgg xam siray yonent bi alayhi salaatu salaam na wax fa alayka bi maghazi Musa ku bëgg xam daal siira yonent bi saa saa man Maalik de ibn Anas imaamu daaril hijrati waaye naka noonu la ko al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal jiite ngiiru Hanbal yi doon wax ne maa ngi lay dénk ku nekk ci moom naan maa ngi lay dénk ki nga xam ne mooy Muusa ibn Uqba ndax kat fa innahu thiqa bu dee imaam Maalik da ne woon fa innahu thiqa ndax ñoo doon dundandoo ñoom ñoo bokkoon imaamu Zuhri moo doon seen sëriñ mu ne kooku moom ku wóor la waaw imaamu Ahmad moo doon wax fa innahu kaana thiqa moom imaam Muusa ibn Uqba de nekkoon na koo xam ne ku wér la woon moom imaamu Muusa ibn Uqba boobee moom dafa jàpp ne lii mu ngi am eh, xaret xandak mu ngi am ci ñeenteelu at mi ci weeru Shawwal mooy weeru kori waaw weeru kori ci la xare bii amoon muy ghazwatul xandaqi te imaamul Buxaari rahimahullah ni nga xamante ne noonu la doxale ci taarix bi moom ci ci bi sahih bi loolu la ak jëfam loolu la loolu la jëm ndax dane baabu ghazwatil xandaqi wa hiya al qaala musa ibn uqba kaanat fi shawwal sanata arba'a voilà moom noonu la ko waxee mu ne imaamul buxaari waaw mu ne wa hiya al ahzab te mooy al mooy coalition yi coalisés ña manko woon boole seen doole ne dañuy dañuy damm dañuy ñëw damm fay l'islam waaw mooy ñoo ñële manko woon ci waa Quraysh ak waa Ghatafan ak tribu waaso ya bokk ya bokk euh, néeg yëpp euh, dajaloo Ghatafan ak Ahaabiis ña nga xam ne gisoon nañ leen ci jotaay bi ñu génn walillaahil hamdu wal minna mu ne moom Muusaa ibn Uqba nee fii fii la qaala Muusaa ibn Uqba kaana fi sanati fii Shawwaal sanata arba'a mu ngi xaw woon ci Shawwaal ci sanatu eh, ñeenteelu at mi loolu moom la ki nga xamante ne nii moom la al imaamu Muusaa ibn Uqba wax imaamul Buxaari kon rahimahullah mooy noonu la ubbee mbir mi waaw noonu la ubbee nga xam ne kon moom da gis ne moom loolu la jàpp na ko noonu eh, imaamu Maalik Euh, mbokkam mi euh, di mbokku taalibeem di imaamu Malik ibn Anas rahimahullah tamit dafa jàppoon shawwal weeru kori la sanata arbaa kon loolu noonu euh, mooy wax yi ñi ne ñeenteelu at bi la woon ci weeru kori kanta ñeneen ñi waa jumhurul ulama te ñoon ñi leen jiite mooy sëriñu ahlu siyar wal maghazi dal E, e, ibn Ishaq rahmatullah alayhi ñoom ñu ne mukk du ñeenteelu at bi de juróomeelu at bi la voilà sanata xamsin shawwal la loolu d'accord nañ ci waaw weeru kori la weeru kori ci la woon ci juróomeelu at mi nag waaye du ci ñeenteel bi te loolu nag ñeneen ñi nga xam ne ñooy wax ahlu siyar ñi ci des ñoom lool lañ jàpp loolu lañ jàpp loolu lañ d'accord ne loolu la mais mu ngi xew e, ci juróomeelu at mi te loolu euh, ci lu ko ku jiitu woon mooy Seydina euh, Urwa ibnu Zubayri euh, radiyallahu taala anhuma noonee la ko waxe moom tamit lu jiitu woon ñii ñëpp ñoom imam ibn Ishaq ak ñoom ñii ñëpp da Urwa ibnu Zubayr moom taalibe sahaaba yi la te ñoom imamu Muusa ibn Uqba ñoom imamu Maalik ñoom taalibe taalibe sahaaba yi lañ kon moom loolu la wax te imam ibn Ishaq mu wax boroom xam-xam yu bari bari bare bari waxu ñoom imaamu Maalik bi nag imaam Ibn Hazm par exemple moom ci la ànd ne ñeenteelu at mi la waaye loolu insha allahu taala li gën a dëgër mooy li imaamu Ibn Isaaq wax rahmatullahi alayhi ak waa jumhurul ulama te loolu leeraloon nañ affaire boobu ci boo demee ci ghazwatul xandaq biñ koy gis ci siira bi taxawoon nañ ci gënoon ci guddal te loolu comme li al imaamu al Bayhaqi rahimahullahu taala daal di leeral ne euh, bon euh, lii nii li tax sax wuute bi am à vrai dire mën nañ ne du du du wuute parce que am na ñoo xam ne dañoo wuute ci nan fan lañuy tàmbalee hijra bi di ko natt loolu la. mu ne loolu du wuute parce que dafa am ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne ci nan lañuy ñuy euh, fan la ñuy tàmbalee takk li nga xamante ne mooy taarixul islam mooy calendrier bi foofu fa la fa la am denn wuute léegi nag wuute boobu moo indi lii. waaw moo tax ñooñu noonu hein hein ñoom dañu naan ci kaw noonu ñooñu ñooy façon ñi nga xam ne dañ naan ghazwatu badrin première année bi la amoon <coughs> te ko ku mel ni Yaqub ibn Sufyan moom loolu la dox rek ci taarixam bi kene ghazwatu Badr ci première année bi la am ghazwatu Uhud ci ñetteelu année bi <coughs> hein hein moom kanta moom mu ne nag léegi euh, euh, non ci ñaareel bi maanaam ci ñetteel bi ghazwatu euh, Badar première année ghazwatu Uhud ñetteelu année ghazwatu Khandaq ñeenteelu année mu ne lii nii mooy wax ji parce que début bi ne est-ce mooy xam nga waa jumhur dañu ne euh, taarix mu ngi commencé te loolu moom la Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi mu dagalee saxaaba yi radiyallahu anhu ci xilaafaam bañ ne dañuy teg calendrier bi ba Seydina Ali ibn Abi Talib mbooloo daal di koy xelal lii ne hijra bi la nañ jàpp hijra bi ndax moo gën a màgg ñeneen wax na yeneen ab mais moom mu gis ne loolu mooy li nga xam ne nañ jàpp mooy muharram euh, gi nga xamante ne nii moom euh, euh, yonent bi alayhi salaatu salaam mooy weeru muharram nañ ko jàpp voilà mooy ginnaaw bi ñu jàppee ne atum hijriya bi la ñuy tàmbalee mais ban mooy est ce que dañuy tàmbalee bi bi ñu yónnee yonent bi alayhi salaatu salaam ah bi makkaat yooyu ñu ne non hijra bi léegi nag ban weer la ñuy tàmbalee muharram nag foofu la wute bi la jóge waaw. loolu moo tax xam nga badar yow badar badar ci ñaareelu at bi mais ci kaw nii comme que dañoo juub dañoo wute ci ni ñuy takke li nga xamante ne nii mooy mooy li ñuy takke li nga xamante ne nii mooy taarix bi mooy te njàlbéen ba ñoom mois ban mois la ñuy commencer loolu mooy problème bi parce que bu dee commencer au muharram c'est waaw c'est vrai que badar du nekk première année lay nekk alors que badar bu dee ci ñun calendrier bi ñu yor te loolu moom la waa jamaahirul ulama wax mooy Badar ñaareelu at bi la amoon Uhud am ñetteelu at bi ñeenteelu at bi lu tax nekkul woon li parce que ñeenteelu at bi Xandaq bokk na lii gën a wane ne du du du ñeenteelu at bi même bu dee ne jàpp nañ lii ne waaw kon ci ci wax jii loolu moo indi euh, wax ji wuute bi mais am na beneen affaire buy wane ne euh, euh, non parce que Xandaq Xandaq du un an après Uhud lu koy wane parce que keroog Abu Sufyan Saxr ibn Harb <laughs> waaw keroog bi nga xamante ne nii ci la xareef Uhud jeex mu jàpp ne tey daal waa waa waa Quraysh jël nañ seen revanche fekk yonent way saa saam ak saxaaba yi fa desoon nekkoon ci kaw montagne bi Abu Sufyaan bi xare bi jeexee daa ñëw ba ci pied montagne Uhud bi ci suuf waaw ne ay nam no abi Kabsha waaw <laughs> waaw yonent way saa saam lañ doon utal surnom bu bu ñaaw quoi ay nam no abi Kabsha <laughs> naan ana ana doomi abi Kabsha ji yeneen way saa saa ne leen bu leen bu ko kenn wuyu comme que ñoom ñu nga ca kaw boobu mu ngi ci suuf gisul ñi nekk di kaw manu leen a ràññee mu ne ay nam no abi Quhaafa bi bi bi kenn waxul mu ne ana doomi abi Quhaafa ji mooy Seydina Abu Bakar yeneen way saa saa am yeneen way saa saa ne bu kenn bu ko kenn yéen wuyu mu ne ay nam na al Xattaab waaw ana ibn al Xattaab doomu Xattaab ji kenn faalewu si yonent way saa saam ne bu ko kenn faale mu ne ama haula'i qad qutilu mu ne comme que ñooñu tontu wuñ mooy faat nañ leen Seydina Omar man lu téye boppam mu ne kadabta yaa aduwallah wax nar nga de yow noonat yàlla bi wax nga lu lu dëgg de xam nga ne moos <laughs> mu ne ko ah yow moom Omar nga kaddu ko moom Omar nga <laughs> waaw waaw Omar ansurukallah maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay ñaan jële kii mais aqatal naa faat nañ muhammad mu ne ko du dëgg faatu ngeen mu ngi nii di leen dégg waaw mu naan an amat fi'al alxarbu sijaal yawmun bi yawmi badr waaw waaw lana wa yawmun alayna xar bi yawmi badr alxarbu sijaal zaamat fi'al ulu oh, oh, hubal ulu hubal ulu hubal waaw di di gaay naan leen ah ah ulu hubal vive hubal wax leen hubal yëkkati leen hubal ca kaw waaw an amat fi'al jubu hubal de lépp lu ñu digoon rafetal na ko te neexal na ko jëfum rafet na waaw léegi nag yéen nag alxarbu si jàll gis nga nag xare yi nii yawmun bi yawmi badr tey nag fay nañ leen la ngeen ñu defoon badar loolu lañ leen waaw <laughs> Seydina Omar yonent bay saat salaam eh, eh, wax ko mu tontu mu ne ko lan laay tontu mu ne ko dangay wax allahu a'la wa ajal yàlla moo gën a kawe te moo gën a màgg waaw te ndax laa sawa yéena ñun xam nga ne yemuñu ndax qatlana ñi ñu faat ci ñun fil janna wa qatlaakum fin naar yéen ñi ñu faat ci ñun sa àjjana lañ jëm alors que yéen ñi dee ci yéen ñi ñu faat ci yéen safara leen jëm Abu Sufyaan ne lool yéen a koy wax rek lool de bu dee dëgg la kon kuttus nañu <laughs> waaw ba pare ne yow Omar yow kaay fii ci benn version kaay fii wuyu si ma yeneen tubaab yi saa ne ko Omar demal demal demal demal déglu demal déglu lu mu koy wax. mu ñëw naan ko ansudukallah te la ko doon wax li ma doon wax sànq maa ngi ma lay dagaan yàlla mais aqatal naa muhammadan mu ne déen mu ne ko yow laa gën a mën a dëggal ko ibnu qabi'a ni ñëw ne mooy yéeféru bi rek ñi nga xam ne Seydina Musab la rey wax nañ ko fan yi Euh, Nusaybatu bint Ka'b al-Maziniya Ummu Umaara <laughs> bi mu naan <laughs> bi ma gisee yéeféer bu bon bi naan dal dulluni ala Muhammadin ma ma taxaw ci kanama maa ngi Musab man Musab ibn Umayr mu agsi man la njëkk a dajeel bi ma dóoree jaasi ci doq la ma ko dóor ci baat ma rafaal kook sama jaasi yi mais da jariñu ko dara noonu yàlla bi ñaari teg ñaari mbubb koog après mu rey Seydina Mus'ab foog ne yonent bi alayhi la daw naan qataltu Muhammadan léegi nag loolu la wax waa Quraysh eh, Seydina Abu Sufyan ne Omar waa yow est-ce que dama lay ñaan wax ma waaw eh, rey nañ Muhammad mu ne ko déedéet mu ne ko yow de yaa gën mën a dëggal ko Ibn Qamiya waaw ba pare nag après bon ci fin bi li ñu soxlaal mooy Abu Sufyan keroog dara jullit ñi bi bi Seydina Omar yéegaatee en tout cas ci riwaaya bi ne daa wii daa wàcc wala beneen bi ne ci kaw rek la nekkoon Euh, dane nag maw'idukum euh, badrun waaw joxaat nañ leen yéen beneen rendez-vous pour wan leen su ñu dañ leen a man bu ëllëgee euh, amul qaabil at mii di ñëw jox nañ leen rendez-vous te at moom di ñëw yow Uhud <laughs> troisième bi la ñetteelu année bi ñetteelu an mi te mu ngi amoon ci Shawwal comme weer wii nii nga xam ne moom la Xandaq am weeru kori la woon ci la amoon léegi mooy Abu Sufyaan ne jox naa leen rendez at ñii di ñëw yonent bi salaam wax kenn ci saxaaba yi ne ko ne ko ne ko wax ko waaw d'accord nañu jël nañu rendez-vous waaw <laughs> rendez-vous boobu noonu ba mu jotee Badar la yonent bi salaam dem ci atum ñeenteelu at mi waaw di xaar Abu Sufyaan Abu Sufyaan ñëwul génnoon na dem ba Marbu Dahran ñii ne ba Usfan après mu dellu dellu fi nga xamante ne bon noos foofu quoi après ñu leen di woowee ak ghazwatu sawiq voilà <laughs> loolu ci ñeenteelu at mi la kon loolu bu doon ne ci at moomu te léegi sa la woon kon mooy at mi ci kon xam ndax amuloon année boobu ndax année boobu boo waroon amaat beneen guerre sauf que Abu Sufyan dafa faussé rendez-vous yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw mooy dafa faussé rendez-vous yonent <laughs> lii am ci sa wàll kon kay du boobu. kon xandax beneen année bi la mooy mooy juróomeelu at waaw loolu moo insha allah ci gàttal lool nag boo bu géeglu gën a yaatu nga dem ci siratu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam gidoon nañ ci taxaw kon loolu moo ñu de loolu lañ fàtte woon mooy kañ la am kon ci li nga xam ne mooy li gën a mu ngi amoon ci shawwal juróomeelu at bi eh, eh, wallahu taala alam ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salatu wassalam léegi kon kunna yawmal xandaqi léegi naxfiru léegi nañ ñëw naxfiru di gas waaw léegi naxfiru foofu la ñu a jël tey waa naxfiru bi nan la demee mooy di gas mais dañ doon gas keroog ah dañ doon gas parce que il fallait ñu gas li nga xam ne mooy xandaq bi nga xam ne moom la Seydina. Salman al-Farisi ne moom ñoom ñoom waa waa Perse moom noonu lañ doon def léegi nag biñ commencé di gas sauf que ça a été organisé waaw yonent bi alayhi salaam moo doon chef de chantier bi noonu buñ ko mënee tudde noonu nan la def yonent bi alayhi salaam dafa organiser saxaabaam yi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum bi nga xam ne ci lañuy gas dafa jël dafa dafa def liñ naan travail en chaîne Allahu akbar waaw loolu moom boo dee jullit xam xam sa diine du Charles Taylor <laughs> la taylorisation de du travail de l'industrie du moo la ko xamal waaye comme que ñun xamuñoo dara wal iyaazu billah <laughs> ci ci li nga xamante ne nii mooy jàngaleem yonent bi alayhi salaam dund yonent bi alayhi salaam wal iyaazu billah lu dul lu terre à terre loolu lépp day dees ci ñun ñu naan barki yàlla laa wax gaa yi ñoo xarañ te ñoo kii yonent bi alayhi salaam al imaam al haafiz al bayhaqi rahimahullah day daa solo na ko naan al imaam at tabaraani rahmatullahi alayhim ah, ki nga xam ne mooy amru ibn awf Abdurrahman ibn Amr ibn Awf mu jële ci baayam di Amr ibn Awf mu jële ci ba maamam mu ne keroog yonent bi alayhi dafa def ay ay rëdd dafa def dispatché liggéey bi li kulli ashrati unaasin ashrata adro waaw deful gars yi dañ bu nekk di liggéey liggéey falaa falaa yooyu de manque d'organisation yooyu déedéet l'islam dafa soxla orga or tout est organisé moo tax boo gisee julli ñi léegi ni ñu nekk ay non vraiment da nga naan yow da ngay am lu la metti quoi hatta toolu xare suñu borom dane inna allaha yuhibbu alladhi inna rabbina lan bi muy wax ne inna allaha wala yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus waaw waaw borom bi tabaraka wa taala dafa bëgg dafa sopp ñi nga xamante ne nii ñoom yuqaatiluuna dañuy xare waaw di xare ci ci ci yoonam yuqaat alladina yuqaatiluuna fi sabilihi saffan nekk ay nit sàppe organisé ka annahum bunyaanun marsuus ci suuratu saff yi mel ni ak miir boo xam ne dañ ko rangale defar brique yi mu lépp teg organisé waaw yeneen bi alayhi salaam l'islam c'est comme waaw diine falaa falaa yooyu doxalinu falaa falaa yooyu lu waay neex def lu waay neex ci improvisation yu dul jeex déedéet loolu laysa laysa min al min diine l'islam fii shay loolu dara la bokkul ak diine l'islam keroog xandax bi nee na yeneen saa dafa rëddal juróomi nit ñu nekk non fukki nit ñu nekk ashrata asharata adru adru zira mooy li nga xamante ne xasab voilà moom la wolof naan xasab juróomi comme que suuf si daa dëgër naqaree gas loolu it chef de chantier bi da cee war a bàyyi xel waru la teg gaay loo xamante ne nii ah teg lañ koy man wala difficilement wala sax duñ ko di leen tegale objectif yoo xam ne c'est c'est c'est difficilement atteignable wala rek c'est impossible waaw fukki xasab pour fukki nit yu nekk. léegi nag ñu commencé ci liggéey bi léegi nag bi nga xamante ne nii ci lañuy ñuy liggéey ah ñu agsi ci benn xeer bu boo xamante ne nii xadiisu imaam al-Bayhaqi bi nee na kasarat mawa'ilana waaw xeer bi ci boppam saxratan bayda gandumam mum xeer bu weex tàll waaw mais damm na suñu pikk peel yi ñu yoroon ak suñu semmiñ yi ñu yoroon di dóor mais damm na ci yu bari waaw ñu dem ba bëgg ko faa bàyyi teggi ko parce que waa yow lii après ñu ne waay yow teelu cee wax ak yonent bi alayhi salaam waay ah ñu daal di yónni Seydina Salman ne ko demal wax ko yonent bi alayhi salaam côté bam nekke quoi ne ko ñu nag côté bii ñu nekkoo am na xeer bu rëy boo xam ne ah tax na ma nu ñoo avancé de suy noo ñu teggi ko rek yonent bi alayhi salaam ne ak ak si ne baax na <laughs> après daal di tudd yàlla am na boo xam ne da cee da cee sotti ndox da cee wis ndox da waaw tudd ne allahu akbar daal di duur <laughs> affaire bi xar benn mais benn paar xar nekk <laughs> mu ne allahu akbar utiitu mafatiha kisra <laughs> mu ne jox nañ ma caabi yi kunuuzu Kisra mooy euh, trésor Kisra ya jox nañ ma ko mu ne maa ngi fii di gis pusuuru Kisra palais Kisra ya borom bi teg na ko sama loxo après parce dafa dóor affaire bi tas ba pare def benn benn lumière waaw mu dóoraat beneen tël beneen xaaj bi daal di dal nële mu ne allahu akbar uti utiitu mafatiha ah sa Sham jox nañ ma caabi Sham maa ngi fii di gis kusuura palais li nga xamante ne mooy mooy yu yu Qaysar yi borom bi teg na ko sama loxo mu dóoraat beneen ne allahu akbar utiitu mafatiha yaman jox nañ ma réewu yaman yi caabi yaman yi jox nañ ma ko saa bu waxee lool nag ne allahu akbar jullit ñi daal di yuuxu ñoom tamit ne allahu akbar <laughs> la ko defe ba affaire yi ñett yi daal di daal daal daal daal di jeex allahu akbar allahu wa bihi budina walaw ada walaw abadna shaqina fa habbaza rabban wa habadina waaw loolu am wax <laughs> waaw <laughs> waaw Seydina Abu Usman an-Nahdi moom bii nag euh, riwaay bi kii la mooy mursal la waaw mu ne yonent way saa saam keroog dafa dóor keroog laata muy commencé dana bismillah am na boo xam ne wax na dana da koo wis ñetti yoon ñetti da koo wis ndox wax bismillah ñetti yoon ba pare teg ci ne bismillahi wa bihi budiina walaw abadna ghayrahu shaqiina wa bismillah ci turu yàlla wa bihi budiina te ci yàlla lañ moo ñu te mooy suñu tàmbali ci yàlla la jóge moo ñu amal walaw abadna ghayrahu shaqiina bu ñu jaamu woon keneen ku dul moom ñun ñépp ay torox fa habbaza rabban bi la borom ak a baax wa habadina waaye aka baax mooy habaza mais waloolu way doone wa habaza diina waaw aka baax way est-ce que ah sóobu win tërilin wi nga xam ne moom la ñu moom borom bi tabaraka wa taala <laughs> waaw keroog nag loolu lay wax nii moom la Seydina Jaabir naan kon kunna yawmal xandaq nahfir ne keroog dañoo ne woon bésub xandak bu la dee bés nag wax loolu bul jàpp ne benn jour la déedéet boroom xam-xam yi de toute façon wute nañ ñaata fan la def waaw ñaata fan la def ci entre vingt quatre ak lu ko gën a néew ñii ne six jours mais ba entre vingt moo tax ñenn ñi entre six la ba wu weer daal boo kiiwee wax yépp dinañ dugg foofu pour gàttal voilà léegi ah, bi ñuy gas noonu. loolu la moo rax tax yawmal xandaqi bésub xandaq du benn bés comme bu alquran ne wa yawma Hunayn mais du benn bés sauf que arab yi xare noonu lañ koy woowee moo tax ñu ne ayyaamul arab xam ne yow bu mooy bés mooy jour mais ñoom seen yi nga xam ne da doon am ñoom loolu ayyaam lañ ko tudde ayyaamul arab yi mooy xare yi nga xamante ne nii arab yi dañ ci doon xare waaw léegi kon mu ne yawmal xandaqi kunna dañoo newoon nahfiru doon gas fa aradat qudyatun shadida mu daal di ñuy gaaral nag ci suñu yoon wi ñuy tracé di di gas xandaq bi qudyatun shadida benn mam ngandumaa xeer bu tar boo xam ne ab roc ab roche boo xam ne gis nga boo ci dóoree mu ngi mel loolu nga xam ne boo ko ci dóoree mu ne taw <laughs> mooy yow li nga dóor day boot dewaat xam nga am na bi nga day affaire yoo xam ne day dëgër lool nga jël marque dóor mel ni marque bi mel ni mel bi da koy fonto quoi <laughs> waaw yow nag ko ciy koŋ mel ni marque bi moo am problème <laughs> waa ji da ngay sànni da ko ci day dal rek mel ni xeer wi dafa dafa sànniwaat marque bi ci yow benn effet da ko ci def amul sax benn lu ndaw lu fekk amul way loolu nga naan fa arabat kunya way mel na ngandumaa xeer daal li shadida bu tar way laa ilaha illa boo xamante ne nii ngandum roche boo xam ne bu dëgër këcc ah fa jaa'u ila nabi ñu dikkal yonent bi alayhi salaam nag waaw ah, gis nga riwaaya bi ñu la sànk la ne Seydina Salman lañ yónni ne ko Salman tee ngaa dem gis yonent bi alayhi salaatu salaam <laughs> ne ko ah yaa problème da waaw yaa problème ndax kat affaire bi am na ngandumaa xeer boo xam ne mu ngi fii waaw fa jaa'u ila an-nabi ñu dikkal yonente bi alei sat u fa qaalu ñu ne ko hadihi qudyatun aradat fi al-xandaqi ñu ne ah wa ah yonente bi alei salaam hadihi lii nii de waaw lii nii de qudyatun la de ngandumaa xeer la de boo xam ne aradat moo ñu gaaral fil xandaqi moo taxaw suñu yoon manuñoo jàll sinon nag ñu sote ko waaw te boo ko fi sotee bàyyi ko la nga doon bañ yéeféri bu ñëwee man nañu yéeg ci xeeroo ngir mën a jàll <laughs> waaw léegi nag biñ ko ko waxee fa qaala yonent bay saab saab ne ana man de maa ngi wàcc dinaa wàcc mooy kon mooy fi mu ne woon parce que xeer bi ci biir comme que am nga tranché buñ koy gas gis nga gaa yi gaa yi gas ay ay de canalisation ak yooyu mooy ci suuf la nekk dañuy gas nekk ci biir tax comme waa jiy gas ab néew nga ab néew ñu koy gasal fu ñu koy suul mais day gas ba ci loo xam ne tay nekk ci biir yow boo tollee fee tem doo gis bopp bi dañ lay gis muy gas yonent lay saa saam ne leen man damay wàcc waaw ne damay wàcc waaw mooy mooy xaa mooy mu wàcc ci biir léegi nag bi nga xamante ne nii ci la wàcc